bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin seyidina wa nabiyina almabuusi raxmatan lilaalamin muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi altayibiin altahirin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du annahu almaysuur kon insha allahu taala kon ñu ñëwaat ci téere grammaire bi ci deuxième partie wàllu exercice yi ginnaaw ci tom premier bi mooy exercice yi fàttali exercice yi nga xam ne defuñu leen woon defoon nañ ci nag bii weesu am na bu njëkk a def tey nag ci lancé boobu la ñuy toll la ñuy continuer ñu fexe àggale li ñu dese woon ba di tomb 1 bi di jeexe insha allahu taala kon mooy fàttali ko bii weesu fi ni jeexale woon mooy exercice yi nga xam ne dañu aju woon ci xuruful yi mooy exercice yi nga xam ne dañu amoon rapport nga xam ne ci xuru leçon douze bi ci ni téere bi bindee mais pas fichier yi yooyu defoon nañ exercice yi nga xam ne <clears throat> ñoom ñoo aji woon ci xuruful jar yi tey nag ñuy continuer ci kuuru al ismul mawsul mooy bi ci tegoon bi ci teg woon sauf que boobu après dafa amoon benn euh, bind bu yaatu ci wàllu ahkaamu kitaabatil hamzati ci àttey ni ñuy bindee hamza bi exercice yi nag ci lool la tamrin benn exercice rek la kon mu ne tamrin <clears throat> euh, mooy page dama fàtte woon di wax page yi mais mooy fi ñu commencé bu dee téere bi mooy page vingt-neuf <clears throat> kon exercice boobu la ñuy tàmb moom la ñuy tàmbale pour continuer fi ñëwoon mu ne tamrin uktubil hamzata makaanal lawnil ahmari mu ne uktub bindal alhamzata hamza bi makaanal lawnil ahmari place li nekk en rouge ay hamza ngay bind place yi nekk en dinaa la ko wax léegi yow yaay xool nan ngay binde hamza bi loolu lañ laajoon correction baa ngi imru un imru un bu njëkk bi boobu jaru ko bi ci tegu moo nekk en mooy bu mujj bi un boobu <coughs> mu ne la loolu loo koy bind danga naan imru un ci kaw waaw lañuy bind hamza bi comme ndeysaan poète anti-islamique boo bële sha'ir jaahili boobu nga xam ne mooy le plus grand poète anti-islamique de tout de l'Arabie mooy sha'ir bi gën a mag ci shu'ara al jaahiliya muy Imru al Qays ndeysaan xifaa nabki min dikra xabibin wa manzili bi siqtil liwaa bayna daxuli fa manzili loolee la doon wax moom mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an di saxrin mithlahu saylu min ali kooku moo doon wax loolee di imrul qays poète yu rafet la doon wax yu neex waaye nag euh, <coughs> dafa xawoon na daal li ñuy tudde tey kàccoore ndeysaan dafa xawoon ak kàccoore nag côté bu côté soxna yeeg yooyu moom waaye moom daal liñ ci soxloon mooy turam lool la imruul qays euh, bu moom la kële doon wax <coughs> saxaabiil jalil adi ibn xaatim radiallahu taala ba mu ñëwee tuub si ci yonent bi sallallahu alayhi mu ne yonent bi sallallahu alayhi ñun nag muy waxtaan ak moom mu ne ko ñun suñu tribu bi ki gën a jàmbaare ci ñun la bokk waaye tamit ki gina wax ki gina nekk poète ci ñun la bokk waaye tamit ki gën a tabe ki gën tabe ci ñun la bokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko <coughs> yaa Adi ku ñoo yaa ñooñu nga wax ñooy ñan Adi ibn Hatim siiw na moom radiyallahu ta'ala anhu mu ko ki nga xam ne moom moo gën jàmbaare ci shujaa nga xam ne moom lañuy ñuy courage ak jàmbaar ci xeex ak ci lépp ci ñun la mu ne ko kooku mooy kan mu ne ko Amr ibn Ma'di Karib mu ne ko Amr ibn Mahdi Karib de ci ñun la bokk mu ne ko léegi kooku mooy ki gën a jàmbaare nga wax mu ne waaw mu ne ko léegi ki gën a nekk poète mu ne ko Imrul Qays Imrul Qays la doon wax mu ne ko waa léegi ki nga xam ne moo mujj ki nga ne nag moom moo da moo gën a tabe mu ne ko sama baay Xaatim Xaatimu Taa'i waaw ndax doom ji moo ñëwoon tuub si xaatim nag génnoon naa dina bu yàgg ndax araab yi <clears throat> même ku tabe nii dañ lay tellement moom dafa tabe ba dañuy joxe misaal ci ku tabe dañ naan yow dangaa mel ni xaatim dangaa mel ni xaatim yow adi nag doomu xaatim boobu la radiyallahu ta'ala anhu moom adi mu ne ko ki gën tabe mooy bari lu muy joxe mën na joxe lépp lu mu am ngir dimbali nit <clears throat> te du ko wàññi dara mu ne ko sama baay <coughs> yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah, ah, mbir yi demewul ni nga wax de kantaa ki nga njëkk wax ki gën jàmbaare du ki nga wax waaye Ali ibn Abi Taalib la radiyallahu ta'ala anhu asadullah gaynde ne ko kantaa nag ki nga xam ne moo gina nekk poète mu ne ko alxansaaw tumaadar alxansa moo gina nekk poète ki nga wax de imruul qays alxansa te kat jigéen la woon loolu waxoon nañ ci ay kii parti boobu ci nisaawun xawla rasul <coughs> ci parti ci côté mooy eh, waaw bi ñuy wax ci alxansa ci la xew-xew bi nettali bi foofu lañ ko gisoon tamit dañ ko fekk foofu mu ne ko kantaan ak ki nga xam ne moo gën a tabe mooy man mii di wax ak yow muy yonent bi sallallahu moo gën tabe lépp comme li Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala wax ne kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ajwada wa kaana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yaqra'u jibril al-quran <coughs> mu yonent bi sallallahu alayhi nekkoon ki ginoon tabe ci nit ñi te nag fi ak tabeem doon gën feeñ mooy bu moom jamono yëpp dafa jéggi dayoo tak waaye fi muy vraiment fi muy nekke au top moom mooy koor gi bu ñëwee bu réviser alxuraan ak jibril ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wa azka taslim kon imrun loolu lañ ci jubloon kon imrun <coughs> imruun buñ ma nee imruun kon ruun boobu ci kaw waaw la hamza bi nekk buñ ma woon comme loolu bu ma nee jaa a jaa a imru'un bu ma nee marartu bi imri nag bimriin in léegi kon bu ma nee marartu bimri il qaysi jaa amru'ul kaysi u boobu hamza bi ci kaw waaw lay ne bu ma nee marartu bimri il bu boobaa hamza bi ci kaw yaa lay nekk waaye nag bu ma nee euh, daraba imra al dara bamra al bu boobaa ci kaw hamza hamza bi ci kaw alif lay nekk kon bii ñun bi ñu soxal mooy imru un mooy kon un bi ci kaw waaw lay nekk bi ci tegu badaa badaa abi hamza bi ci kaw alif lay nekk shu'mun ah, badaa mooy tàmbali na chu'mun ci kaw u boobu ci kaw waaw la hamza bi nekk ndax damma bi ci kanam al mutafaa'il wal mutashaa'im ah, ki nga xam ne daa am espoir nga xam ne da optimiste ak pessimiste pessimiste mooy ashu'mu léegi binaa un boobu hamza bi ci ginnaaw lay nekk après alif bi xëcc nuun bi naa un du nekk ci kaw dara danga koy bind noonu rek ci kaw ci côté li ci ligne bi dóora du doo def dara mooy ab tabax ufuqun bi gisoon nañu ko u bi ci kaw alif lay nekk mooy ay mooy kii horizon xonq-xonq yooyu di nekk ci horizon bi al ufuq mooy horizon bi rek juz'un non non ufuqun mooy horizon ma naan kii xonq-xonq yi bokkul ak shafaq juz'un euh, boobu mooy danga koy def ci kaw euh, nu mu tuddati euh, ci kaw waaw juz'un moom ci kaw waaw nga koy def bi ci non ma naan ci kaw waaw man dama ni nelaw wala euh, ci kaw lii euh, ci kaw noonu rek da koy bind noonu Hamza bi da koy bind noonu noonu du nekk ci kaw du nekk ci doo rëdd tef ci doo kii mais da koy bind noonu rek voilà day nekk ci kaw ligne bi juzun zibun zibun da dangay am lan zibun moom dañ koy def ci kaw da ngay rëdd benn rëdd boo xam ne day taqaloog baa bi après nga def hamza bi ci kaw rëdd boobu zibun mooy til juzun mooy ab ab xaaj zibun euh, mooy till masaun mooy ak ngoon moom it comme un la après alif bi xëcc siin bi da ngay bind benn hamza bi ci noonu da nga koy bind ci kaw ligne bi sadi a moom dangay def lan ci kaw ci kaw gi nga koy bind ci kaw yaa mooy ndax ndax lan ndax kasra bi moom kasra kasra bi nekk daal bi dafa am daal daal bi dafa am maanaam dafa am daal daal bi dafa am lan dafa am dañ ko maas kasra ci suuf kon lool moo tax moom ci kaw lan nga koy bind ci kaw yaa nga koy bind euh, bi ci tegu mooy ra'yun ra'yun moom ci kaw lan nga koy def ci kaw alif alif mooy alif bi ngay kii après nga def kii bi ci kaw nga jël alif ngay def ngay ngay rëdd mooy ab rëdd ngay rëdd après nga def hamza bi ci kawam bi ci tegu mooy su ila su i i boobu moom da ngay rëdd benn rëdd boo xam ne mooy mooy boole entre siin bi ak laam bi ñu taqaloo après nag seen diggante ci kaw rëdd boobu ci ngay def hamza bi bi ci tegu suun moom ci kaw lii nga koy def Euh, suu noonu rek ngay bind hamza bi doo ko bind ci kaw dara koy bind noonu rek ci kaw ligne bi paa noonu noonu waaw ah, suu un suu un moom kon noonu nga koy binde mooy ci kaw hamza bi ci kaw noonu rek danga koy bind rek après waaw bi doo ko teg ci kaw dara ci kaw ligne bi noonu rek lay nekk mu ajjalun mu ajjalun ci kaw waaw la hamza bi di nekk iznun iznun alif ngay bind après nga def hamza bi ci hamza bi nga def ko ci suufam mooy alif ngay brëd bi après nga jël hamza bi def ko ci suufam mubtadaun mubtada'un moom ci kaw alif ngay bind ci ngay bind hamza bi léegi bi ci tegu budi a budi a moom ci kaw lan nga koy bind ci kaw yaa moom ci kaw yaa ngay bind lan ngay bind hamza bi sa'iba sa'iba ci da rëdd benn rëdd ci kaw boo xam ne mooy toqale saa bi ak baa bi après nag ci seen kaw ci kaw alif boobu ki ngay bind ki ngay bind nu mu tuddati hamza bi uhanni u uhanni u moom ci bu njëkk bi kooku ci kaw lan nga koy bind moom danga koy bind ci kaw alif après ni u uhan ni u bu boobaa uhan ni u boobu noonu après boobu nga bind ko ci kaw ci kaw yaa waxat ni u mooy da def benn yaa après ni bi après am eh, ci hamza bi ci kaw ci kaw yaa bi noonu rek nga koy bind shu'unun shu'unun léegi shu'unun moom waaw ab waaw ngay am ci kaw waaw ngay bind lan hamza bi malaa moom ci kaw lan nga koy bind ci kaw alif mooy alif ngay kii après ci kaw alif bi nga bind ko ci kon loolu moo doon exercice yooyu euh, ah waa léegi fikki yi laa fa euh, nu mu tudd lan lay tekki sadia comme muñ ne sadi alxadiidu mooy sada day tekki xattaahu rek mooy loo xam ne da ko muur xam ne da coo ba fees ra'yun mooy ak gis-gis bu ma nee hada ra'yi lii de moom sama vision la moom su ila mooy laajees nees am na ku laaj mais xamuñ kañ la kan la suu un suu un mooy lu ñaaw man amila minkum suu an yujza bi mu ajjalun mu ajjalun mooy loo xam ne dañu ko utalam dig ab dig dañ ko mu ajjal dañ ko muñ ne ajilan am ajilan ajilan mooy loo xam ne dañ koo délai bi dañ ko repousser dafa sori iznun mooy ndigal mubtadaun gisoon nañ loo xam ne moom lay tàmbale mubtada ak xabar bu di a tàmbalees nees léegi Eh, yooyu la woon ah waaw Sa'iba Sa'iba ak uhanniwu ak shu'unun ak ma la ma la mooy feesal na shu'unun mooy ay mbir uhanniwu mooy ndokkeel comme ñuy bu ñuy ndokkeel benn waay naan maa ngi lay ndokkeel loolu lañu naan euh, loolu mooy ki euh, uhanniw léegi sa'iba sa'iba iba moom xaw ma exactement lu muy tekki xam naa après dinaa ko xool insha allahu taala ne moom moom boobu xaw exactement lu muy tekki moom sa'iba kon daal uhanni u mooy ndokkeel léegi shu'unun mooy ay mbir mala a mooy fee feesal na léegi sa iba boobu moo ko ko kiiwi après insha allah beneen yoon ñu daal di koy wax ana lan lay tekki bu soobee yàlla bu ma ko fàttewul bu dee sama xel génn ci insha allahu taala euh, ndax damay doon ragal comme tasaa aba mais tasaa aba mooy genre comme joo xam ne day day day kii kuy ëbbali peut mu jóge ci ndax ñoo niroo lu ñu kii peut-être muy loolu mu jóge ci loolu bu dee ci loolu la jóge daal mooy ébbali bëbbali ñi naan ébbali yooyu boobu noonu peut-être mu jóge ci loolu mais walla la leeruma exactement xam naa beneen yoon am na tamit lu ñu doon wax tasa aba tasa aba mooy naa rek waa joo xam ne day jéem a def loo xam ne di di di di di di am yu muy def ni mooy di di di naan waa ji day day jéema a yenu lu manul wala muy def deflu waaw loolu daal kon mën nañu ko kii noonu xam naa bu beneen yoon ñu xool ma xool exactement lu muy tekk léegi exercice bi ci tegu mooy ci wàllu naat muy treizième cours bi li jëmoon ci wàllu naat ak naatu mooy adjectif mu ne tamarin yi exercice la da naatan aw man'utan munasiban fil makaanil xaali mu ne tegal naat ak man'ut naat ak man'ut loolu gisoon nañu ko naatu mooy adjectif bi man'ut mooy bu ma nee une robe blanche robe mooy man'ut mooy li may melal naatu mooy li ma ko melal mooy dama ne robe bu weex robe mooy man'ut naatu mooy weex blanche mu ne nag tegal naat ak man'ut mooy li ñuy melal ak li nga koy melal ak ban melo nga koy jox ci fi nga xam ne dafa wéet ich mooy ay pointillés la fay def ishtaraytu dajaajatan ishtaraytu jënd naa dajaajatan léegi li ci tegu mooy day def ay point yi lan nga fay def nga ne dajaajatan saxiratan wala kabiratan mooy poulet bu rëy laa jënd wala bu ndaw saxiratan mooy ne waxul à chaque fois dañ fiy teg mooy da ngay xool bu dee naat moo fi war a nekk nga teg naat bu dee manut moo fi war a nekk nga teg manut tamit mu ne kon ishtaraytu jënd naa dajaajatan ak ganaar saxiratan boo xam ne dafa naw wala kabiratan gu rëy léegi kabiratan mooy naat bi dajaajatan moom la ñuy melal muy manut bi baa ar rajulu baa jaay na a rajulu waay si bu ki lan la jaay après mu def pointier après mu après pointier mu def sayyaaratan bi oto kon waa ji jaay na diggante ar rajulu ak sayyarata yaa fay def dara kon danga naan baa ar rajulu hmm? baa ar rajulu intervalle ah, boobu mooy entre rajul ak sayyaratan mooy danga fay def dara léegi bu ma nee waa jaay na ab oto léegi ab oto mooy léegi ana lan mooy li war a nekk ci kanam danga naan mooy man ngay see nga ne baaxal rajulu euh, sayaaratan ab oto moo mujj léegi kon sayaaratan lan la man nga ne euh, sayaaratan jadidatan non ndax jadidatan moo wii bu doon moo jiitu kon ba euh, nu mu tuddati naa si ban baa ar-rajulu waa ji jaay na sa yaaratan moom la moom la def mu mujj ne bu doon sa yaaratan ndax sayyaratan lenn la mën a nekk mooy oto benn oto kooku moo waroon a nekk man'ut bi mooy li nga xam ne moom la ñuy melal léegi li koy melal nag waroon na ñëw après moom euh, léegi nag loolu nag mooy kii bi mooy baaxal rajul ndax bu doon dafa def baaxar rajulu après mu def jadidatan ci euh, entre mu def pointé def jadidatan ci kanam danga naan sayyaratan jadidatan mooy waa mooy jaay na oto bu bees mais nii euh, ndax pour tourner ko ndax noo bi ndax euh, noo bi moom moo war jiitu li may melal bu ma nee une robe par exemple blanche robe loolu arabe du waxe noonu du wax jadiidatan sayyaaratan déedéet du arab du waxe noonu loolu moo tax dama yaakaar ne kon baaxal rajulu bu defoon jadiidatan ci kanam wala jamilatan danga naan sayyaaratan jamilatan loolu daal yaakaar naa ne noonu la peut-être muy juumte ci wàllu frappe bi ndax baaxal rajulu après mu def entre parenthèses c'est vrai que man ut moo waroon a nekk fii mais manut ab noo lay doon mooy li ngay li adjectif bi di di di di di di wa di meral il faut mu nekk tur mooy man da nekk adjectif adjectif mooy naat manut bi tur lay doon mais fii tur bi la mujjee loolu moo tax ma foog ne erreur la kon nañ mën nañu ne baar rajulu sayyaratan jamilatan waa ji de jaay na oto bu rafet léegi bi ci tegu mu ne dhahabtu minal bayti ilal madrasati dhahabtu dem naa minal bayti tukkee ci kër gi ilal madrasati jëm de l'école ba aljadidati man naa ko wax école bu bees bi wala nga ne al atiqati mooy école bu yàgg bi voilà loolu mën nga koo wax mooy kon manu naatu bi mooy man mooy al atiqati wala aljadidati mu ne al aqilatu mooy bi ci tegu ku muus de tuhibbullaaha après nag avant al aqilatu daa am lu mu fa teg mooy dafa def point yi mooy fu fi nga xam ne la nekk yaa ko foor a def après mu ne al aqilatu topp ci tuhibbullah danga naan al muslimatul aqilatu wala al mar'atul aqilatu jigéen gu am xel de tuhibbullaha day sopp boroomam muy subhaanahu wa bi ci tegu mu ne ihfaz wattul mu def pointier mooy foofu nga war a aljadida bu bees bi danga naan ihfaz ad darsa aljadida ihfaz mokkalal ad darsa leçon bi aljadida bu bees bi voilà sa yaaratan bëri laa yaakaar dafa juum ci faute de frappe ndax tur bi moo waroon a moo waroon njëkk te da koo mujjeel ndax manuma ne baaxar rajulu jadiidatan sayyaaratan loolu manuma ko wax sayyaaratan jadiidatan laa mën a wala jamilatan mais jamilatan sayyaaratan léegi kon exercice bi ci tegu mu ne bayyini naata summa dbut harakata ma lawnu ahmar waneel naat bi ginnaaw gi nga maas li nekk en rouge léegi kon boobu léegi lii la qaraa sami raa tegu ci raa bi kon yaa koy maas dar siin bu am alif buy xëcc tegu ci jadi daal daal bu am daal boo xam ne dañ koo war a maas toog tegu ci qaraa sami raa tegu ci dar siin bu xëcc tegu ci jadi daal bu ñu xëcc tegu ci boobu danga naan mooy dañ la wax nga maas nga ginnaaw bi nga lan mooy fii lan mooy naat bi d'abord jadidan mooy naat bi mooy adjectif bi jadidan moom mooy adjectif bi léegi léegi kon mu ne la maasal nag li nekk en rouge li nekk en mooy raabeeg siin bi ñu xëcc ak daal bi ñu xëcc bu boobaa danga naan qaraa samirun darsan jadidan samir de jël na jàng na cours bu bees tegu miim bi tegu ci ya ul musli miim bi tegu ci mooy yaa koy maas bil ma hamza bi tegu ci yaa koy maas ak taahi raa bi tegu ci yaa koy maas mooy jullit bi de day jàppe ak ndox moo xam ne dafa laab koy na woon la ñoom ñi dul def différence entre almaa ut tahuur ak almaa ut taahir peut ndaw si moom wala mu bu dul xanafiya yi ci point boobu bokk ci vision ndax bu dee ñeneen ñi dañ la almaul tahuru almaul tahuru ci nga ma ne at-tahiru li nafsihi almutahharu almutahhiru li ghayrihi mooy ndox bi nga xam ne dafa laab ci boppam te mën a laabal keneen ku dul mooy leneen moo mën a ci lañ mën a jàppe alors que bu dee xanafiya rahmatullah alayhim ñoom tahur ak taahir benn rek la moo tax mu ne jullit bi kon day day jàppe ak ndox moo xam ni dafa laab kon bu boobaa bu boobaa kon dangaa yatawaddaw al muslimu bil ma'i at-tahiri léegi mu ne la léegi waneel naat bi ana adjectif bi nga ne adjectif bi mooy at ndox mi nga xam ne ak at-taahiri dafa laab loolu mooy adjectif bi bi ñu mu ne saafartu ilal madinatil munawwarati waaw kooku de wax naa saafartu ilal madina saafartu ilal madina taabi tegu ci al munawwara taabi tegu ci bu boobaa danga naan saafartu ilal madinatil munawwarati léegi boobu euh, nu mu tuddati naatu bi fii mooy al munawwarati mooy tukki naa dem madina bi nga xam ne dañ koo leeral bi ñu tegu kataba alwala daal tegu ci daal bi maa koy maas sax yi raa tegu ci yaa koy maas alal lawha taa bi tegu ci yaa koy maas kon kataba mooy bind na alwala alwala mooy mooy daal li muy tekk mooy gone gi de bind na gone gu ndaw bi bind na ci kaw ci tablo bi tableau noir bi tableau bi rek def deful noir lawha bu boobaa dama naan bu ma koy maas katabal wala du kataba wok wala dun la wala dun pas al du kataba wala dun saghirun ala lawhati kataba bind na waladun benn gone saxiirun bu ndaw ala lawhati ci tableau léegi bu boobaa ana adjectif bi naat bi da nga naan saxiirun saxiirun mooy waladun saxiirun mooy saxiir mooy lu ndaw lan kan moo ndaw gone gi ba njëkk ban ville moo moo leer lañ leeral mooy Madina ban ndox moo laab ban lan moo laab ndox mi lan moo bees kuur bi darsan jadidan exercice bi ci tagu mu ne rakkib jumlatan bi kalimaatil aatiya mu ne formuler phrase bi mooy dalay jox comme yam joxoon rek comme Modou va à l'école Modou dem na ca l'école ba ma jël l'école def ko ci kanam Modou école Modou dem na loolu buñ mënee defaraat ko dama naan Moodu dem na école ba léegi yu mel noonu la mu ne an naxlatu mooy abeille yamb haadihi mooy sel si mooy mooy dama jox ismu ishaara moom yii an nashitati mooy bu yëngu bi dafa yëngu ra'ayta gis nga hal ndax léegi kon loolu da koo jaxase abeille bi mooy yamb bi bii mooy sel si bu yëngu bi gis nga ndax léegi loolu boo koy reformer la ngaan hal ra'ayta an nahlata an nashitata hadihi bu la neexee nga wax loolu wala nga ne hal ra'ayta mooy ndax gis nga an nahlata yamb bi an nashiitata bu yëngu bi haadihi moom mii est nga gis nga yamb bi walla mane ne hal ra'ayta haadihi naxlatan nashiitata ñaar yooyu yëpp nga hal ra'ayta ndax gis nga haadihi naxlata bi yamb an nashiitata bu yëngu bi hmm? loolu kon noonu la phrase bi war a demee bi ci tegu mu ne la enrib maa yel yi inraabal lii di ñëw te intasim bil xuluqi tayyibi intasim moyal téyel bu baax bil xuluqi tayyibi ci jikko yu baax yi te rafet léegi lool boo koy i'rab danga naan intasim fi'lu amrin mabniyun kooku gisoon nañ fi'lu amr bi ñu gisee bi ñu gisee fi'lu madin fi'lul mudaari ak li ci mujje woon gis moo doon fi'lu amr kon loolu moom yaakaar naa ne mbir la moo xamante ne nii moom amuñu droit sax nekk fi naan dañ ciy def benn erreur laa wax kon mooy boo koy analyser kon danga naan moom fi'lu amrin la kon nu mu tuddati sax euh, luy phrase bi intasim intasim fin la amr la mais ana fa'il bi nga ne fa'il bi moom damirun mustatirun taqdiruhu anta moom damir la boo xam dafa nëbbatu liñ ko mën a nettalee mooy anta mooy anta intasim yow moyal yow jàppal loolu la moo taxaw lan place place moo taxaw place moo taxaw place kii bi kon da nga intasim la am ren ki ci tegu euh, bi bil xuluqi bi baa xarfu jarrin la al xuluq ismun majrurun bil kasrati bil xuluqi te moom mooy lan mooy manut bi tamit ak at bi naatul moom naatu la kon loolu mooy i'rab léegi bi ci tegu mais bu la neexee nga ne naatun euh, majrurun bil kasrati loolu dam mën nga ko wax léegi nag beneen exercice bi ci tegu mooy ci partie cours 14 xuruful atf mooy xarfu atf yi ak wa mooy ko kii de coordination yi yooyu seen cours exercice bi moo ci newoon tamarin moo ne exercice ba xarfa atfin wama tuufan munaasiban fil amaakinil xaaliyati tegal xarfa atf mooy arafu atf particule bu atf bi nga xam ne day coordonné ak bu ma nee moo bi ñëw na ak ibra ak boobu mu ne teg fi atf ak man maatuuf nag mooy tur bi nekk ci kanam bu ma nee moodu ñëw na ak ibra moodu mooy maatuuf euh, mooy maatuuf alayhi lañ koy tudde maanaam maatuuf ma maatuuf alayhi lañ koy tudde ibra moom la ñuy tuddee maatuuf léegi nag mu ne la tegal xarfaat ak maatuuf boo xam ne ñoom mooy waxu la maatuuf alayhi mooy tur bi nga xam ne mooy ñëw après wa bu dee wa moo fa war a nekk wala yooyu après tur boobu noonu moom la wax nga indi tur boo xam ne après wa bi boo xam ne ñoom ak xarfaat boo xam ne tamit place am foofooy place mooy gisoon nañ xarfaat yi wa bi fa summa na mooy après aw wala am yu mel noonu ak bal aha kay léegi mu ne mu ngi yaxrujul waladu yaxrujul waladu après mu def pointillé mooy yaa war a def foofu xarfan ak tur ak li nga xam ne mooy maatuuf bi mooy li war a topp ci moom après mu def sabaaxan suba yaxruju day génnal waladu gone gi après nga war a def foofu li fa war a nekk xarfan ak maatuuf après sabaaxan suba kon boobu mën nga ne yaxrujul waladu wal waalidu sabaaxan yaxruju génn al waladu doom ji wal waalidu ak waajuram sabaaxan chaque suba léegi foofu ana xarfu xarfu mooy wa ana maatuuf bi mooy ci topp ci wa bi mooy alwaalidu baay bi bi ci tegu akala aliyun at tufaaxata akala lekk na aliyun ali ak tufaaxata léegi mu def ay pointillés ba fin bi mooy danga fay def xarfu xarfu après ak maatuuf danga naan akala aliyun ak tufaaxata awil awil burtuqaalata awil burtuqaala mooy Ali de lekk na pomme bi wala orange bi mooy benn daal ci yooyu daal wala bu la neexee nga ne akala aliyun ak tufaaxata fal Ali de lekk na pomme bi ba pare mu teg ci banaana bi fal mawza après automatiquement rek mu daa pare ci pomme bi rek après teg ci fa boobu mën na nekk léegi li ñuy tegu wala nga ne wattu faaxata rek ñoo man nga dugal fa man nga dugal hal dhahabta ila al madrasati ndax dem nga ca école ba loolu laal la laaj ndax dem nga ca école ba hal dhahabta ndax dem nga ilal madrasati léegi mu def point d'interrogation boobu danga naan am ndax am moom la ñuy poser question ah hal dhahabta ilal madrasati amil bayta ndax yow dem nga ca école ba walla boog ca kër ga nga dem kon am ngay dugal foofu man da nekk aw man da nekk yi ci des man da nekk bal bi li ci tegu exercice bi ci tegu mu ne bayyin harfal atfi thumma dubut harakata ma lawnuhu ahmaru bayyin leeralal xara xarfal atfi mu ne leeralal xarfa atfi bi summa but xarakata ma lawnu ahmar ginnaaw gi tamit nga maas li nga xam ne dafa nekk en rouge daxala rashi daal tegu ci sakar yi miim tegu ci yëpp yaa leen di maas daal benn fil fos lam bi tegu ci bu boobaa bu dee maas bi danga daan daxala rashidun fa karimun fil fasli daxala dugg na karimun karim fa rachidun après rachid dugg fil fasli ci école bi léegi ana xarfan atfi bi da nga naan faa bi la faa faa automatiquement lay tekki mooy kii dafa dugg rek moo liñ naan emboîter le pas ci français dafa dugg rek kiy dugg si sallama bi ci tegu sallama fari daal bi tegu ci yaa koy maas alal après daal bi tegu ci yaa koy maas bu boobaa danga naan sallama faridun alal muallimi wattalaamidi mooy farid de nuyu na farid de nuyu na euh, jàngalekat bu góor bi ak élèves yi boobu bu boobaa danga naan bu boobaa da naan kon loolu ngay wax léegi ana ana atf bi mooy kii kii de coordination bi article de coordination bi li tax nga boole leen mooy wa al muallimu wattala mise wa boobu moom mooy li nga xam ne moom mooy xarfu atf li ci tegu ishtaral fallaa xaa tegu ci ishtaral fallaa xaa bi tegu ci xaa boobu yaa koy maar baqara taa tegu ci aw naaqa taa tegu ci fi suu xaaf tegu ci mooy ishtara jënd na alfallaaxu baykat bi baqara baqara tan ngay wax ishtaral fallaaxu baqaratan aw naaqatan fi suuqi léegi kon ana ana xarfan fi mooy baykat bi de jënd na aw nag wala aw am naaga naaga olof mooy gëléem ci marché bi ci jaba bi léegi ana ana ana kii bi nu mu tuddati xarfan fi xarfan fi mooy aw wala jënd na mooy comme su waa ji hésité moom daal jënd na aw nag wala aw naaga wala aw nag wala gëléem bokk ab gëléem ci jaba bi ci marché bi bi ci tegu mu ne rakkib jumlatan bil kalimaatil aatiya léegi reformuler noo da lay jox phrase boo xam ne dafa jaxase affaire yi après yow yaa koy teg ni mu ware mu ne allaha mooy buur yàlla subhaanahu wa taala tegu ci ak annabi maasu ko nag annabi mooy yonent boo xam ne dañ ko yónni joxuñu ko téere ci waxu ñenn ci boroom xam-xam yi ñii dañu ne mooy annabi mooy koo xam ne dañ ko ko yónni dañu ko jox message dañ ko jox xam-xam bi profet di yor yépp mais kenn yónniwu ko ci kenn loolu nag moom la jumhuru la maa wax lépp ci boroom xam-xam yi loolu lañ wax kuene ñoom yónni wuñu ko ci kenn mais nag mu ngi xam-xam bi ki ñu yónni am yëpp moom am na ko sauf que dañ ne ko téye ko nga koy jaamoo alors que rasul nag mooy ku am xam-xam booba pare ñu ne ko nag demal nag nga tax ko ci nit ñi mais loolu mooy waxu ñi ëpp ci boroom xam-xam yi ñeneen ñi ñu ne yi mooy koo xamante ne nii dañ koo yónni ci nit ñi am na xam-xam be ñu yónni ko ci nit ñi sauf que moom li ko différencier ak rasul mooy amul téere téere la amul sauf ko téere bi prophète bi ko jiitu woon moom ci lay sukkandiku ngir di woo ñi moo duñu ko jox téere bu bees loolu moom lañu ñeneen ñi wax wallahu taala léegi mu ne kon wan nabi ak yonent atiya toppal kon allah buur yàlla wa ak yonent ak ak annabi yonent atin topp boobu doobaa boo ngaan atiillaha wannabiya toppal yàlla waaye toppal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ci degu mu ne aarib mooy analyser maa li nga xam ne law nu ahmar li nekk en rouge bu boobaa ta'allamtu al-qur'aan al-karima wal xadiisa fil madrasati li nekk en rouge mooy al-qur'aan al-karima wal xadiisa jàng naa al-qur'aan bu tedd bi ak xadiis sharif fil madrasati ci école bi lan al-qur'aan al-karima wal xadiisa ñoom ñoo ci nekk lan ñoo ci nekk en rouge kon ta'allamtu al-qur'aan maf'uulun bihi la al-karima boobu naat la lan moo tedd alxuraan wal xadiisa moom wabi xarfaat alxadiisa maatuuf la mais maatuuf ci kan maatuuf ci quraan pas ci karim ndax karim adjectif la moom ci ki mu maatuuf mooy ci ki ñu ko ataf ca alquraan la mu mel na man ta'allamtul qur'ana wal xadiisa manuma ne ta'allamtul karima wal xadiisa déedéet kon maatuuf la ci quraan loolu moo doon analyse bi léegi exercice bi ci tegu mooy ci partie mudaaf mooy cour quinze bi al mudaaf wal mudaaf ilayhi annexion corrélation ma ne buntu Moodu buntu kër gi loxo Ibra rajo Moodu ah yooyu noonu yooyu noonu nga war a nga war a gis nii ay exercice am léegi mu ne exercice bi kon tamarin ay exercice mu ne daa mudaafan ilayhi la fii teg mu ne tegal fii mudaaf ilayhi comme xarajatil bintu xarajat al bintu léegi dalay teg waa exercice mu ne exercice bi nii lay mel mooy ni nga ko misla sallamtu ala muallimin sallamtu nuyu naa ala nuyu naa benn jàngalekat bu góor mu ne la nag yow nag ni ngay def mooy comme nii mu dara def bii daa ne après mu def flèche ci kanam après mu def sallamtu ala muallimil madrasati kon mudaaf ilayhi ngay defar mudaaf bi moom bàyyil na la ko fi léegi yow yaay xool mudaaf ilayhi bi war a bu ma nee comme si dane nuyu dane nuyu naa jàngalekat bu góor bi yow doo yem léegi nag bu la waxee lool yow yaay ut après jàngalekat bi yaa koy utal mudaaf ilayhi mu ne comme si danaa sallamtu ala muallimil madrasati nuyu naa jàngalekat bu góoru école bi jàngalekatu ka école bi xam ne comme loxo xale bi buntu kër gi jàngalekatu école bi loolu ngay def mu ne di njëkk xarajatil bintu xarajat génn na al bintu mooy gone su jigéen si fii bu ndaw bi bu boobaa danga naan xarajat bintur rajuli loolu xarajat bintur rajuli mooy doomu waa génn na ana mudaaf ilayhi bi moom la la utloo mooy ar rajuli bi ci tegu mu ne hal sami'tal kalaama ndax dégg nga laaj bi kàddu gi léegi yow boo ñëwee bëgg a utal kalaam mooy kàddu gi dañ koy utal lan mudaaf ilayhi bu boobaa dañ naan hal sami'ta kalaamal mudiiri hal sami'ta kalaamal kalaamal rajuli hal sami'ta kalaamal ustaazi hal sami'ta kalaamal muallimi kalaamal kàddu jàngalekat bu góor walla wala kalaamal rajuli ainsi de suite ndax dégg nga kàddu waa ji ar rajul góor gi kon ar rajuli mooy wala al muallimi wala al ustaaz mooy lan mooy mudaaf bi bi ñu tegu mu ne qara'tu kitaaban qara'tu jàng naa kitaaban ab téere léegi ngaa war a ut mudaaf ilayhi boo xam ne moom mudaaf ilayhi boobu bu tudd moo koy nekk bu téere kitaab bu boobaa dama naan hal qara'ta kitaaban nahwi ndax jàng nga naxu bi kitaaban nahwi kitaab mooy lim def ci kanam kitaaban lool bu mu la nax yow bu dañ la ne mudaaf ilayhi mudaaf ilayhi wax nañ la tout le temps que ne moom du am al ndax bu amee al rek non mudaaf mudaaf laa bëgg a wax mudaaf du am al mukk ndax bu amee al mudaaf ilayhi bi moom day am al ci pas tout le temps mais bu dee ñoom ñaar dañoo am al loolu naata lay doon ci kon mënut la doon léegi nag loolu moo tax loolu man da nekk moo tax kon moom mudaaf mudaaf du am al du am al al du ko am kon kitaaban même alkalaam alkalaam la def yow yaay xam ne duma ci bàyyi alkalaam damay dindi al bi ne kalaamal rajuli wala kalaamal mudiri al mudir mooy directeur exercice bi ci teg mu ne bayyinil mudaafa wal mudaafa ilayhi thumma dbut harakata ma lawnu ahmar leeralal ci phrase yi di ñëw mudaaf bi ak mudaaf ilayhi bi après nga maas li nekk en rouge mu ne nasha arasu laam tegu ci yaay maas laam bi allah haa bi tegu ci haa boobu yaa koy maas sallallahu alayhi wa sallam yatiman moo yonente bi sallallahu di juddu na nekk na dafa juddu nekk jirim boobaa da nga naan nasha'a rasulullahi yatiman rasulullahi ndax rasulu mooy lan mooy fa'il bi mooy ki jëf-jëf gi allahi wa huwa mudaaf kon mu rasulu mooy mudaaf rasulu mooy mudaaf allahi mooy mudaaf ilayhi bi sami'tu saw après taabi tegu ci taaboobu yaa koy maas taabub beeku at-tilmi zaal bi tegu ci zaal boobu tamit yaa koy maas boobaa nag naan sami'tu sawta tilmi bi dégg naa kàddoog élève bi léegi sawta mooy mudaaf at-tilmizi mooy mudaaf ilayhi bi ci tegu nga ne saafartu saafartu ilaa masjid daal bi tegu ci arrasul laam bi tegu ci sallallahu alayhi wa sallam mooy tukki naa jëm ci mosquée laxas naa laxas naa jëm fan loola laxasee jëm ci dëkku yonent bi sallallahu muy madinatul madinatul munawwara kon saafartu kon tukki naa ilaa léegi nan nga koy maase da nga naan saafartu rasuuli masjidi mooy mudaaf ar rasuuli mooy mudaaf ilayhi sallallahu alayhi wasallam salla zaal bi tegu ci zaal bi yaa koy ma almadrasa taa bi tegu ci yaa koy ma salaa bi tegu ci yaa koy ma loolu mooy élève bi école bi de julli nañ tàkkus euh, timis ci classe gi ci classe bi bu boobaa danga naan salla talaamizul madrasati salaatal maghribi fil fasli noon ngay maasoo salla talaamiidul madrasati salaatal maghribi fil fasli ana mudaaf bi mudaaf ilay bi mudaaf al mudaaf ilayhi bi ñu tegu mu ne xaafiz kon nga gis ne fii ñaari mudaaf ak ñaari mudaaf ilayhi talaamiidu mudaaf madrasati mudaaf ilayhi salaata mudaaf maghribi mudaaf aada baa bi tegu ci yaa koy maas al ak laam bi tegu ci yaa koy maas wa ala nadaafa taa bi tegu ci fiyaa baa ak kaaf tegu ci mooy wattul toppatool ci tegginu lekk ak cetuk sa yéere aadaabul akli dafa am la yeneen saa saa waxoon doomu umm yaay ummu salama bi radiyallahu ta'ala anhuma ne ko yaa gulaam kul bi yaminik booy lekk lekkal sa kanam mooy bul def di coqati di laal fu nekk sa loxo dem fa déedéet sàmmilaaha la ko njëkk wax waxal bismillah wa qul bi yaminika te booy lekk nga lekk sa càmmoñ bu ma kenn ne nag fourchette bi ci restaurant bi dañ koo tege gauche bu ñu ko tegee gauche yow xamoo ne bu ñu ko tegee gauche loolu seen affaire la yow booy lekk nga jële ko droite où est problème jële ko droite mais tege nañ ko góos léegi mais ñoom loolu lañ xam c'est normal loolu lañ xam mais yow yaay xam ne man du ma lekke lool bu kii nga jël jël ko jox ko sa droite di lekk voilà mooy ndax seytaane comme li yoon saa seytaane moom mooy lekke lan càmmoñ nga kenn bëggul ñu ne ko eh, yow shaytaane eh oh. yaa iblis ñëwal fii yow waa jiy dox nga ne ko yaa iblis kon loolu dafa am teggin te di bàyyil place ngir ndox mi ak boo xamante ne nii danga koy bàyyi noonu ngir air bi tamit ak yeneen di ci jaar mu ne kon wattul daal boobu danga naan xaafisan aada bi aada bil ak li wa ala nadaafati thiyaabika kon aadaab aadaabil akli aadaabi mooy mudaaf al akli mooy mudaaf ilayhi nadaafa mooy mudaaf siyaabi mooy mudaaf ilayhi te mudaaf siyaabika dafa nekk place mudaaf tamit ak mudaaf ilayhi ndax siyaabika comme si dama ne siyaabi Muusa yére Muusa bu boobaa siyaabika moom tamit siyaabi non seulement nadaafati siyaab bi loolu nadaafa mudaaf la siyaab bi mudaaf ilayhi la mais siyaab bi ci boppam moom dafa nekk mudaaf kaaf bi nekk mudaaf ilayhi bi ci tegu mu ne enrib maa lawnu ahmar analyser li nga xamante ne nii dafa nekk en rouge yaxudu kullu insaanin xaqahu yawmal qiyaamati yaxudu day jël kullu insaanin nit bu nekk xaqahu ay àqam ba mat sëkk yawmal qiyaamati yawmal nit ku nekk ay àqam lay jël ba mat sëkk yawmal qiyaam kenn du ko wàññil kenn du ko yokk la jinne ya waxoon ca suuratul jinne wa man yu'min bi rabbi falaa yaxaafu baxsan wala raxaqaa képp koo xam ne nag dangaa gëm sa boroom bul ragal mukk nga jëf lu baax ba ñëw ñu say jëf yu baax ñu wàññi leen wala boog nga ñëw ñu yokkal ay bàkkaar yoo xam ne defoo ko woon téeréet walaa yaxaafu baxsan wala raxaqaa loolu mooy jullit bu nekk nit ku nekk maanaam jullit moom bu ñëwee day jël àqam mat sëkk léegi li nekk aarul mooy kullu insaanin xaqahu léegi dangaan yaxudu mooy jël kullu kon fa'il la fa'ilun marfon bi dammati insaan wa huwa mudaaf insaanin mudaafun ilayhi majruurun bil kasrati xaqahu maf'uulun bihi xaqa wa huwa mudaaf alhaa'u mudaafun ilayhi damir la mudaaf ilayhi exercice bi ñu tagu mooy cours 16 al mufrad mooy benn ak ñaar le singulier ak le duel tamrinaani bii nag ñaari exercice rek la mu ne ij'al ma lawnuhu ahmar musanna tegal li nekk en def ko mu nekk ñaar benn la singulier la léegi da koy def ñaar comme ah. bu ma nee bu dee li nekk li nekk en rouge dafa nekk benn jàngalekat da naan daa fay def ñaari ah. jàngalekat benn pom nga ne ñaari pom loolu la la wax kon xarajal muallimu xaraja na al boo ko bëggee def al muallimu moo nekk en ko bëggee def ñaar looy wax xarajal muallimaani xaraja génn na al muallimaani ñaari jàngalekat yu góor yi ra'aytul mu'allimata ra'aytu gis naa al mu'allimata jàngalekat bu jigéen bi léegi bu ma ko bëggee def ñaar dama am ra'aytul mu'allimatayni gis naa ñaari jàngalekat yu góor yi bi ci tegu nazartu mooy sànni naa sama bët gis na xool naa yër naa ilal kitaab yi mooy xool naa téere bi bu boobaa lan ngay wax danga naan nazartu ilal ilaa ilal kitaabayni kitaabayni ndax ñaar la ishtaraytu bu nee ishtaraytu looy wax danga naan ishtaray mooy ishtaraytu sayyaratan jënd naa benn téere non benn nu mu tudd oto bu boobaa danga naan ishtaraytu sayyaratayni jënd naa ñaari oto yaqra'u tilmiizu élève bi da mu ngi jàng mu ngi liir bu boobaa danga naan yaqra'u tilmiizaani ñaari élève yi àgg nañ ndax musanna bi yooyu duñ ñëwaat ci marfu am ndax alif lay doon ke yooyu gisoon nañu ko léegi exercice bi ci teg mu ne danfil makaanil xaali isman musanna isman musannan mu ne nag tegal ci bërëb bu wéet bi isman musannan mooy tur boo xamante ne ni day nekk musanna mooy day nekk duel léegi mu ne labistu après mu def pointillé mooy foofu mooy fi wéet moom ngay def tur boo xam ne ñaar lay doon min suufin ci leen sol naa lan laa sol yow yaa ko fay def ci leen dama naan labistu ni sol naa ñaari yére min suufin ci suuf ci leen bi ñu tegu mu ne najaxat najaxat mooy réussir na najaxat mooy réussir na après mu def pointillé pointillé yow yaay xool lan moo fa war a nekk mooy tur bi nga xam ne ñaar la war a nekk fil imtixaani ci examen bi boo boobaa da nga naan najaxat ak tilmiidataani najaxat réussir na ak tilmiidataani ñaari élèves yu jigéen yi ñoom ñaar de réussir nañ fil imtixaani ci examen bi imtixaan mooy examen ah, bi ci tegu mu ne zabaxal fallaaxu zabaxa rendi na al fallaaxu baykat bi après mu def pointure mooy la fa war a nekk léegi yow lan nga fay def da nga fay def kab shayni moom de rendi na lan la rendi nga ne ñaari kuy wala baqara tay ni ñaari nag ndax nag dañ koy loj dañu koy rendi tamit ixtarim ormalal mu def point yi yaa fa war a def li fa war a nekk ixtarim al walidayn ormalal sa ñaari waajur ixtarim al walidayn léegi loolu mooy exercice boobu bi ci tegu muy cours 17 aljam mooy ci pluriel foofu exercice yi mu ne tamaayin ijal ma lawnu ahmaru musannan thumma jamaan mu ne defal li nga xam ne daa nekk en rouge def ko d'abord mu nekk musannan mooy mu nekk duel ñaar après nga def ko lu bari mooy yu bari comme bu ma nee ñaari élèves ñaari élèves dugg nañu après dama naan élèves yi dugg nañu gone ñaari gone yi dugg nañ après ma jël ma def gone yi dugg nañu loolu la la léegi da naan xarajal muallimu jàngalekat bu góor bi de génn na bu boobaa danga naan xarajal muallimaani bu dee ñaar la ñaari jàngalekat yu góor yi de génn nañ bu dee nag après nga jóge fa ngir def ko pluriel mooy lu bari da nga naan xarajal muallimuuna jàngalekat yu góor yi de ñoom génn na ra'aytul muallima nga ne ra'aytul muallimayni gis naa ñaari jàngalekat yu góor yi léegi bu dee nag yu bari la danga naan ra'aytul muallimiina gis naa jàngalekat yu góor yu bari yi jàngalekat yu góor yi di ci tegu nazartu nazartu ilaa ilal muallimi gis naa mooy sànni naa sama bët jële gis naa almuallimi jàngalekat bu góor bi bu ma ko bëggee def ñaar dama nadartu ilal muallimayni gis naa ñaari jàngalekat yu góor yi léegi boo bëggee def nag boo jógee ci ñaar bu ko def yu bari danga naan nadartu ilal muallimiina gis naa jàngalekat yi bi ci tegu xarajatil muallimatu mooy jàngalekat bu jigéen bi de génn na moo ko bëggee def ñaar dama am xarajatil ni ñaari jàngalekat yu góor yi de génn nañ ma bëgg koo def nag yu bari ma ne xarajatil muallimaatu jàngalekat yu góor yu jigéen yi ñoom ñëpp génn nañu bi ci tegu ra'aytul muallimata ra'aytu gis naa al muallimata jàngalekat bu jigéen bi ñu bëggee def yu bari dam ñaar ra'aytu muallimatayni gis naa ñaari jàngalekat yi ah. jigéen ñi yooyu nag waxoon nañ ko ay aani ak ay ni yooyu moom duñ ci ñëwaat ku ko soxla da ngay dem ci cours ba ak règle yi ñu gisoon ay jamool muzakkar saalim jamool mu annas saalim yurfa'u bi dammati wa yujarru wa yunsabu yunsabu wa yujarru bil kasrati yooyu moom ca ba la woon jaruñu ko fi rafetal kon ra'aytul muallima ngay wax bu ma bëggee wax ñu bari dama naan ra'aytul bi ci tegu nazartu ilal muallimati bu ma bëggee wax ñaar nazartu ilal muallimatayni gis naa ñaari jàngalekat yu jigéen yi mu bëggee wax nag yu bari ma ne nazartu ilal muallimati gis naa ci jàngalekat yu jigéen yi gis naa leen exercice bi teg bi ci tegu mu ne ij'alil kalimaatil aatiyata gisoo al aatiyata te waxul al aatiyati lu tax ndax kalima alkalimaati moom ci yoon nasab dañ ko nasabe lan bil kasrati waxoon nañ la façon yi ñuy nasabe du fatha rek ndax lan li annahu jam'un mu annasun saalimun waxoon nañ la al aljamul mannasu saalim yunsabu wa yujarru bil kasrati bil kasrati wa yurfa'u bi dammati dañ koy rafaawe damma mais di ko nasabe di ko jarre ci ti mooy xarfu jar ci kasra kasra boo léegi kon loolu moo tax ñu ne alkalimaati comme que nasab bi ci yoon ta la waroon a doon mais kalimaat jamoon mu annas saalim la kenn du wax kalimata ndax pluriel la dama am kalimati léegi nag comme léegi nag naat bi bu ñëwee al atiyata moom du topp ni nga binde kalimaat yi ndax xam na ne kalimaat yi moom nasab lañ ko dañ koo nasab li nekk jamono mu am na saalim moo tax waxuñ tax kon nag moom bu ñëwee tabi moom lay lay topp même bu dee bi ko bi muy kii binduñ ci ta binduwuñ ko tax moom moom lay topp de toute façon moo tax rek mu ne ijaalil kalimaatil aatiyata al kalimaati mu ne al aatiyata te al aatiyati jamaan def leen jama mooy pluriel sanamun mooy ëpp xërëm boobu pluriel am mooy asnaamun atattaxiduuna asnaaman aalihatan min duunillah la suñu maam Ibrahim Seydina Ibrahim ala nabiyina alayhi afdalu salaatu wassalaam waxoon ne ndax dangeen di jàppe ay xërëm ñu nekk seen yàlla bàyyi la bàyyi nga fi jàpp ay xërëm asnaam musaafirun mooy ab ab voyageur kooku pluriel am na nga am musaafiruna al musaafiruna mooy jamu muzakkar saalim ñi nga xam ne dañuy voyageurs yi niyatun mooy yéene niyaatun mooy ay yéene yu bari innamal a'malu binniyaati wa fi riwaayatin binniya comme xadiisu yonent bi sallallahu alayhi bi gën siiw innamal a'malu dëgg-dëgg jëf yëpp dañu ngi aju ci yéene yi am ci benn version ci benn riwaaya mu ne binniyati ci yéene kon waladun plurielu moom mooy gone mooy doom moom plurielu mooy awlaadun mooy pluriel yu bari mooy awlaad ay gone misriyun mooy égyptien plurielam misriyuna ay égyptien baqaratun ak nag plurielam baqaratun mooy ay nag inni ra'aytu sab'a baqaratin simanin yakulna yakul na sama baqaraatin mooy loolu nekk ci yonent yàlla yuusuf alayhi salaatu wassalaam saaram baqaraat baqaratun benn bu comme suuratul baqara inna allaha ya'murukum an tadbahu baqaratan qaalu atattaxiduna huzuwa ndax yow dag ñu jàppe am ko ay ay dag ñu jàppe caaxaan ay caax yow yow dag ñuy fooy quoi yow Muusaa ñoom yooyu waaw banu Israaïl ñoo ñee nga xam ne xam dëgg tëdd ci yoon dañ koo yàgge mais baqaratun daal pluriel mooy baqaratun rasulun pluriel am mooy rusulun loolu jamu taksir la manoo wax rusuluuna manoo wax rusulaatun rusulun loolu jamu taksir la façon jamu yañ waxoon jamu muzakkar saalim comme misriyuuna jamu muannas saalim comme baqaratun mooy bi nga xam dañ ko jigéenal ak jamu taksir comme rusulun ak awlaadu bi di tegu nabiyun mooy comme li ñu waxoon sànq yonent waxoon nañ sànq euh, différence bi euh, bu la neexee nga ne nabiyuna wala nga ne anbiyaun yooyu yëpp mën naa nekk nabiyuna bu boobaa lan lay nekk jamo muzakkar saalim anbiyaau moom day nekk beneen jamo bi baytun mooy kër walla néeg buyutun fii buyutin adinallahu an turfa wa yuzkara fii buy mooy buyutun buyutun mooy ay kër rajulun mooy benn waay bon pluriel am na nga naan rijaalun ay gaay léegi exercice bi ci tegu odobut xarakata ma lawnu ahmar takkal mooy maasal li nekk en rouge xalaqallaa haa tegu ci haa bi yaa maas al insa nuun bi tegu ci nuun bi yaa koy maas wal ji nuun bi tegu ci yaa nuun bu am shadda yaa maas léegi bu boobaa kon na nga naan xalaqallaahu xalaqallaahul insaana wal jinna loolu rek la la laaj waxu la ko na maas rek wax kon danga naan xalaqa bind na allahu buur yàlla subhaanahu wa taala al nit wal jinne ak jinne bi ñu tegu yu'minul musli miim tegu ci miim bi yaa koy maas billaa haa tegu ci haa bi yaa koy maas wal malaa'ika taa tegu ci taa yaa koy maas wal kutu baa bi tegu ci baa bi yaa koy maas war rusu laam bi tegu ci yaa koy maas wayaw yow bi tegu ci yaa koy maas alqiyaama taa bi tegu ci yaa koy maas kon danga naan boo koy maas yu'minul muslimu billaahi wal malaa'ikati wal kutubi war rusuli wa yawmil qiyaamati mooy jullit bi aji ngëm yàlla ki nga xam daa gëm yu'minu day gëm al muslimu ku wommatu billaahi ci yàlla day gëm yàlla wa mala wal malaayikati ak malaakaam yi alayhi salaatu wasalaam wal kutib ak téere yi nga yàlla yónni war rusul ak yonent yi nga xam ne ñoom la yàlla jaarale ci ñoom téere yooyu alayhi salaatu wasalaam wa yawmal qiyaamati ak bés pénc la julli di gëm léegi kon maas nga ko yu'minul muslimu billaahi wal malaayikati wal kutubi war rusuli wa yawmil qiyaamati bi ñu tegu mu ne rakkib jumlatan bil kalimaatil aatiyati mu ne rakkib mooy nga defaraat mooy day jaxase affaire yi phrase bi waaw jàppal ba léegi Moodu va à l'école Moodu day dem école jaxase biñ ko jaxase woon école Moodu dem loolu nga war koo defaraat comme yooyu la mu ne tariqi mooy yoon mooy baat bu njëkk bi alxayri mooy loo xam ne dafa baax aljannati ajjana annabiyuuna arshada gindina wa ak ilaa jëmi kon tariqi yoon alxayri baa lu baax aljannati ajjana annabiyuuna yonent yi alayhi salaatu wasalaam arshada gindina gidena wa ak ilaa jëmi boobaa nan ngay wax danga naan arshada nabiyuuna ila tariqil xayri wal jannati yonent yi alayhi salaatu wasalaam dañoom de guidé nañ nit ñi ci yoon bu baax ak àjjana arshada nabiyuuna ila tariqil xayri wal jannati non seulement yoonu lu baax mais àjjana kon exercice bi ci tegu mooy maf'ulun fihi mooy kuuru maf'ulun fihi zarfu zamaan ak zarfu makaan seen exercice moom lañu war a def ni insha allah boobu tamarin mu ne bayyinil maf'ula fihi thumma dbut harakata ma lawnu ahmar zarf zaman ak zarf makan mooy circonstance de lieu ak circonstance de temps waa ji génn na guddi guddi googu mooy maf'ulun fihi ña ñoom ñaar ñim nag moom lañ naan maf'ulun fihi léegi nag maf'ulun fihi rek la la laaj waxu la nga dugg ci détail lii zarf zaman la wala sarfu makan kon mooy leeralal mafulun fii bi mooy waxal ban la lan moo ci mafulun fii après nga maas li nekk en rouge mu ne yadbahul muslimuuna kab shiin boo xam ne dafa am alif bu koy xëcc tegu ci ban daal tegu ci daal bi yaa koy maas ak shiin bi shiin bi ñu xëcc salaa taabu tëju tegu ci al daal bi tegu ci yaa koy maas kon yadbaxul muslimuuna kab shiin bu am alif tegu ci yaa koy maas ba daal tegu ci yaa koy maas solaa tegu ci taa boo xam nga daal tegu ci bu boobaa kon danga naan ya koy maase d'abord yadbaxul muslimuuna kabshan ba'da solaatil iidi yadbaxul muslimuuna kabshan yadbaxu day rendi almuslimuuna way wommatu yi ngir seen boroom kabshan am kuy banda salaatil ayn di ginnaaw jullit iit mooy tabaski léegi ana maf'ulun fiihi bi mooy banda après nga xam ne lii zarfu lan la zamaan la zarfu li zamaan wala nga ne zarfu zamaan ndax temps la baada après salaatullahi du du bërëb mafulul fii bi kon mooy baada bi ci tegu hal sumta shah raa tegu ci raa bi yaa koy mas ramadaana ndax woor nga weeru koor boobaa noo koy maase danga naan hal sumta shahra ramadaana lan laa war shahra mu daa mafulun bihi la kooku mooy moom dama ko war a lan dama koy maas lan laa woor shahra ramadaan léegi shahra ñu ne la léegi kon shahra léegi ana maf'ulun fiihi bi maf'ulun fiihi bi mooy lan mooy shahra ndax shahra mooy weer te weer waxoon nañ la ay comme sanatun yooyu yëpp ci maf'ulun fiihi ma saa yooyu yëpp maf'ul kon shahra bi weer moom mooy maf'ulun fiihi te moom lan la place la wala liir place la boobu wala temps temps la mooy xam nga weeru koor du fuñ naan fii fii la weeru koor buy bërëb bii kaay taxaw fii mooy weeru koor déedéet dab temps la rek kon shahra mooy maf'ulun fii bi bi ñu tegu daal bi yaa koy maas ma ayin bi tegu ci yaa koy maas axiihi ilal madrasa taa bi tegu ci yaa koy maas sabaha bu ñu xëcc tegu ci yaa koy maas léegi boo koy maas danga naan zahaba muhammadun ma axiihi ilal madrasati sabahan daaba dem na muhammadun muhammad maa axi ànd ak frère ilal madrasati ci école bi sabaaxan ak suba suba kon léegi nag ana maf'ulun fii bi da naan sabaaxan suba lool ma zarfu la zarfu zamaan moom la ndax suba temps la du place bi ci tegu mu ne tajlisu zaynabu tax taabu ubbeeku tegu ci yaa koy ma ashajara taabu tëju daal di kay topp nga war koo danga naan tajlisu kon li muy tekki mooy boo koy maas danga naan tajlisu Zaynabu tahta shajarati tajlisu day toog Zaynabu Zaynab tahta shajarati ci suufu ronu garab gi pas garab gi ci suufu racine yi mooy loolu gars yi foog naa seenu ñàkk dégg wolof àggu yemu àggul foofu quand bu ne suuf na ci ronu garab gi mooy da koo ronu mooy day toog noonu rek ci keru garab gi ci suufu garab gi kon dangaan tajlisu Zaynabu taxta taxta shajarati léegi ana zarfu maf'ulun fii bi nga ne taxta taxta moom lieu la wala place danga naan kooku place la voilà moom mooy maf'ulun fii bi zarfu makaan bi ci tegu mu ne danfil makaanil xaali maf'ulun fii tegal ci bërëb yi nga xam ni dafa wéet maf'ulun fihi muy zarfu zamaan wala zarfu makaan yaa koy xool après nga teg ko fi mu ne dhahaba shaabu ila suuqi dhahaba dem na shaabu sën bi mooy waxambaane wi ila suuqi ca marché ba après mu def point yi yaa fa war fa nekk bu la neexee nga ne masaan mafurun fii wala sabaaxan bu la ci neex wala laylan dem na ca marché ba ngoon wala laylan wala guddi wala masaan wala ngoon même na fa ngoon bi ñu tegu saafar naa après mu def pointé mooy dafa nekk yaa ko war a def kon saafar naa naxaaran ñun de tukki nañ yoor yoor ci bëccëg gi wala duxan boog yoor yoor wala naxaaran yooyu wala laylan wala masaan wala sabaaxan yooyu yëpp mën nga koo def bi ñu tegu mu ne rakkib jumlatan bil kalimaatil aatiya tëggal mooy formuler ab phrase ci baat yi di ñëw bul fàtte ba léegi Moodu dem na école bañ jaxase woon lu mel noonu la asij nuun bi nag maasu ko daa bëgg yow nga maas ko mooy kaso ndungu siin rajulay ni mooy ñaari góor yuusufu yuusufu alayhi maa ànd ak daxala dugg na fii ci biir mooy kaso ñaari góor yuusufu ak dugg na fii ci biir léegi boo koy tëggaat looy def danga naan daxala yuusufu alayhi salaatu wassalaam as fi sijni maa rajulayni daxala yuusufu fi sijni maa rajulayni daxala dugg na yuusufu yonent Yàlla yuusuf alayhi salaatu wassalaam fi sijni ci kaso bi maa rajulayni ànd ak ñaari góor ñaari ñooñu wa qaala ahaduhuma inni wa daxala ma'a as-sijn rajulaani qaala ahaduhuma inni ra'aytu ahad ashara non non inni ara fil manaami non inni ah, ah, lu mu waxati ah, ansiru qaala ahaduhuma inni ahmilu fawqa ra'si xubzan ta'kulu at-tayru min minhu keneen keneen inni ra'aytu ansiru xamra kii ne dama am gént moom di servir di nal sàngara keneen ki ne moom ay picc di lekk ma yenu benn ñaaru pañe ay mburu ay picc di lekk ci mburu moomee ba mu leen kii kon mooy ñaari góor ñoo ñee lay wax noonu kon danga naan daxala yuusufu fi sijni ma rajulayni kon yonent Yàlla yuusuf ala nabiyina alayhi salaatu wassalaam dugg na ci kaso bi ak ñaari góor bi ñu tegu enrib ma law nu ahmar inraabal li nekk en rouge li nekk en rouge mu ne la léegi moom nga inrab ko léegi loolu euh, li nekk en rouge mooy waqaftu indal baabi léegi li nekk en rouge mooy indal baabi mooy taxaw naa ci buntu ci fa bunt ba mooy dama taxaw ci bunt bi taxaw ci kanamu bunt bi noonu indal baabi fa buntu ba ne boobu indal baabi moom ngay analyse dag naan inda maf'ulun fihi moom makaan la wala zamaan makaan la place la al wa mudaaf al baab mudaafun ilayhi majruurun bil kasrati exercice bi ci tegu mooy exercice al fi'lul mudaari'ul marfuu' mooy fi'lul mudaari' verbe inaccompli bi nga xam ne dañ koo rafaa façon rafaa yeeg yooyu gisoon nañu ko ci cours boobu jarul ñu ci ñëwaat nee naal mooy ila léegi mu ne la tamarin udbut xarakata ma lawnu ahmar maasal li nekk en rouge nga ne nastaghfi raa ci raa boobu yaa koy maas allah haa ci yaa koy maas wanatu baa ci yaa koy maas ilayhi ci moom mooy dañuy sàkku njéggal ci yàlla tey dellu ci moom tuub bi dellu ci moom léegi nag la nga maas loolu mooy raa ci nastafi raa bi boobu wanatu baa bi moom danga naan boobu nastaghfirullaha wa natubu ilayhi bi ci tegu mooy laa yàqu laam tegu ci laam bi ma assa i miim bi tegu ci yaa maas mintulu ayn bi tegu ci yaa maas alfaj raa bi tegu ci yaa koy maas ilaa xuru baa tegu ci yaa koy maas asham siin bi tegu ci yaa koy maas yii nii dañ koy nii mais waxoon nañ ko booba moo tax duñ dañ ciy gaaw bi ci taxawaat ci yàgg noonu mooy comme bind bi bu boobaa mooy laa yàkkulu boo koy maas danga laa yàkkulu saa imu min tuluu'il fajri ilaa ghurubi shamsi laa yàkkulu du lekk as-saa'imu aji woor min tuluu'i shamsi bàyyeekoo fi fajar gi xare ilaa ghurubi shamsi ba ni jant bi di dugge mooy di soowee fajar gu xar ba jant bu dugg ba jant bu so foofu kii aji woor du ci lekk kon laa yàqulu ngay wax laa yàqulu saa min tuluu'il fajri ilaa ghurubi shamsi bi ji tegu mu ne ahtari miim bi tegu ci yaa koy maas almas ji daal bi tegu ci yaa koy maas wa uxaafi waa bi tegu ci tegu ci yaa koy maas waa u ala nadaafa taa bi tegu ci fiihi léegi lool mooy lan mooy damay wottu damay respecter mosquée bi damay wottu teggin ya fa war waaye tamit may wottu di sàmm cet bi ca biir mooy di respecter cet di xese euh, ca biir muy ci bi tamit muy set bu boobaa damaa ahtarimu mooy man ahtarimu man damay wormaal almasjida lan laa almasjida wa uhaafizu ala nadaafati fiihi bi ci tegu yàlla baa bi tegu ci al ci mooy yaay maas baabeeg lam bi boobaa dangaa ne yàlla bul atfaalu yàlla bu day fo al atfaalu gone yi léegi bi ci tegu anshi jumlatayni taamatayni fil uulaa fi'lun mudaari'un marfu'un bi dammati wa fi saaniyati fi'lun mudaari'un marfu'un bi nuuni rafa mu ne créel formel mooy yow yaay former phrase boo xam ne composer phrase boo xamante ne ni kii kenn joxu la benn baat yow yaay utal sa baati bopp créel ko sa bopp mooy créel phrase boo xam ne former phrase boo xam ne ci phrase bu njëkk bi ñaari phrase bu njëkk bi moom fi'l bi mooy verbe bi jëf ji moom mudaari'un marfu'un bi dammati ma lañ koy maase lañ koy rafaawe bi ci tegu nag phrase bi ci tegu bi nga war a defaraat bi nga war a defar beneen phrase bi moom fi'lu mudaari' lay doon boo xam ne marfu'un bi nuuni rafin moom nuunu rafin lañu koy rafaawe léegi bi njëkk danga naan yadhabu ar-rajulu ah, ilal manzili yadhabu mu ngi dem ar-rajulu waa ji ilal manzili ca kër ga boobu ana fi'lu mudaari' marfuun bi dammati yadhabu bu léegi beneen phrase bi nga xam ne nag moom kii lay doon bu boobaa danga naan ar-rijaalu yarji'uuna ilal bayti arrijaalu góor ñi de yarji'una ñu ngay dellu ilal bayti ca kër ga ana feelu mudaari bi mooy yarji'una moom marfuun bi nuuni rafan voilà léegi bi ci tegu mooy exercice bu mujj bi mu ne i'raab maa lawnuhu ahmar i'raabal li nga xamante ne nii dafa nekk en rouge mooy al imaamu yaxtubu wal muslimuuna yasma'uuna kalaamahu loolu mooy phrase bi léegi dinaa la wax li nekk am al imaamu imaam bi de yaxtubu mu ngi xutba wal muslimuuna te jullit ñi yasma'uuna kalaamahu ñu ngi déglu kàddoom waxam li nekk en mooy yaxtubu ak yasma'uuna kalaamahu léegi kon lan ngay i'rab mooy loolu yaxtubu kon da nga naan yaxtubu fi'l mudari' marfu'un bi dammati ah yasma'una mooy dane wal muslimuna te jullit ñi yasma'una bu boobaa yasma'una moom lan la moom ma ma fi'l mudari' la fi'l mudari' waxoon nañ la fi'l marfu'un bi nuuni rafa yasma'una kalaamahu kalaamahu mooy maf'ulun bihi kalaama mooy maf'ulun bihi bi wa huwa mudaaf alhaa'u mudaaf ilayhi ta yasma'una waaw bi mooy lan moom mooy kii bi tamit fa'il bi waaw bi xëccaan bi mooy fa'il bi kalaama mu nekk maf'ulun bihi wa mudaaf alhaa u mudaafun ilayhi léegi xam naa kon mën nañoo yemandi noonu insha allah ci al kuuru al fi'lul mudaari al nga xam ne mooy ci téere bi mooy 42 pa 42 page page ka numéro 42 kuuru 19 ci nim bi ki ni tërale kuur yi ci téere bi insha allah xam naa kon foofu la ñuy yem ba bii di ñëw insha allah xëy na bii di ñëw mu àgg ah, bu dee amul dara lu yàggal mbir yi bu soobee yàlla wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin